أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام الحافظ محي الدين أبو زكريا Yahya ibn Sharaf an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i rahimahu Allahu ta'ala fi kitaabihi Riyaadu as-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu as-salaati was-salaam fil baabi as-saadis wal khamsiin wa an Xaalid ibn Umayr al-Adamiyyi rahimahu Allahu ta'ala annahu qaala xatabana cutbatu bnu gazwaan radiyallahu anhu faxamida allaha wa athnaa calayhi tumma qaala amma bacd fa inna ad-dunyaa qad aadanat bisurm wa wallat hazzaa wa lam yabqa minhaa illaa subaabatun kasubaabati linaa yatasaabuhaa saaxibuhaa wa innakum muntaqiluuna minha ila daarin la zawaala laha fantaqiluu bixayri ma bixadratikum fa innahu qad dukira lana anna alxajara yulqaa min shafati jahannama fayahwi fiiha sabciina caaman fayahwi fiiha sabciina caaman laa yudriku laha qaaro wa wallahi latumlaan afa ajibtum wa laqad dhukira lana annama bayna misra'ayni min masari'il jannati masiratu arba'iina sana wa layaatiyanna 'alayha yawmun wa huwa kadidun min az-ziham wa laqad ra'aytuni saabi'a sab'atin ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ma lana ta'am maa lanaa ta'aamun illaa waraqu shajar hattaa qarihata ashdaaqunaa faltaqattu burdahu fashaqaqtuhaa baynii wa bayna Sa'd ibni Maalik fattazartu binisfihaa wattazara Sa'dun binisfihaa famaa asbaha al-yawma minnaa ahadun illaa asbaha amiiran alaa misrin mina al-amsaar wa inni a'uudu billahi an akuuna fi nafsi 'aziiman wa 'inda Allahi saghiiran rawaahu muslimun rahimahu Allahu ta'aala qawluhu aadanat huwa bimaddil hamza ay a'lamat wa qawluhu bisor بدم الصاد أي بانقطاعها وفنائها وقوله وولت حظا هو بحاء مهملة مفتوحة ثم ذال معجمة مشددة ثم ألف ممدودة أي سريعة والصبابة بضم الصاد المهملة wa hiya albaqiyatu lyasira wa qawluhu yatasaabuha wa bitashdidi albaai qabla alha an yajmacuha walkadib alkasiru almumtali wa qawluhu qarihat wa bifatxi alqaafi wa kasri ra ay saara fiha quruux kon al imaam al xaafizu an-Nawawiyu rahimahullahu moo nil ñu xadis bi ginnaaw bi nga xamante ne ci toolu nun ñu sell ñi ci garab gi nga xam ne lañ tollu li wax ci ngëneelu xiif ak mettitu dund ak gi tuutal ci wàllu lekk ak naan ak sol ak yu mel ni ñoom ak sori ak bàyyi li nga xam ne mooy bànneex yi ci suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañu hadiisu Seydina wa Mawlana Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi mu ne mu doon hadiis numéro 497 mu ne woon xaraja rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam zaata yawmin aw layla fa idhaa huwa bi Abi Bakr wa Umar radiyallahu anhuma loolu gisoon nañu ca jotaay bii ñu génn njàngat yi kese lañ ko eh, beraloon ndax hadiis bi dafa guddoon walillahi alhamdu wal na tey ñu war a gis xadis bi ci tegu comme ni ñu ko yëgale woon mu ne muy xadis numéro quatre cent quatre-vingt-dix-huit ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett mu ne waan Xaalid ibn Umayr nusxa yi ma gis nag version yi ma gis ci Riyad bi ñoom dañoo def Xaalid ibn Umar al-Adawi mais du loolu de loolu njuumte la Xaalid ibn Umayr la waaw moo tax noonu lañ ko jànge boo seetloo bi ñuy jeexal bi weesu ñu ngi doon wax xadiisu Seydina Xaalid ibn Umar parce que dañoo toppoon waa ji rek li li kii nusxa bi ñu yor wax mais loolu njuumte la te du bi ma yor ci këyit rek gis naa bu kii bi te bokkuñu ñu leen def ñoom itam Umar lañ def waaye boo demee ci saxiixu ñi nga xam ne ñoo ko solo muy al imaamu muslimu Abul Husayn muslimu ibnul Hajjaaji al Qushayri an-Naysaburi rahimahullahu taala moom dinga gis affaire boobu kene noono du loolu du ibnu Umar waaye Xaalid ibnu Umayr na ko noon al-imaamu ibnu Maaja al-Qazwiiniyu moom itam noonu la ko solo demee foofu noon nga koy fekke na ko noon al-imaamu Ahmadu ibnu Muhammad ñoom ñépp dañ ne Xaalid an Xaalid ibnu Umayr voilà kon moo tax bu dee nusxa Euh, version yoo xam ne ci Riyadou Salihine dañoo def Khalid ibn Umar loolu njuumte la du Khalid ibn Umar mais Khalid ibn Umayr mu ne wa an mu ne mu ngi jële ci Khalid ibn Umayr al-Adawi muy Khalid ibn Umayr al-Adawi al-Basri yu ñii ne euh, mii nag boroom xam-xam yi dafa am ñoo xam ne dañ ne saxaabala la Euh, bon euh, sey naa euh, Ibn Abdul Bar al Andalusi rahimahullah moom da ko boole ci saxaaba yi waaw naka noonu ku mel ni ñoom Ibn Qani' ñoom ñëpp dañ ne saxaaba la ñenn ñi nag ku mel ne Abdaan dane man laa adri lahu ru'ya am la man wóoruma est-ce que mas naa gis yonent bi alayhi salaatu wa salaam walla déet mais boo demee ci taqribu tahdib al imam al hafiz ibn hajar nga xam ne day segg waxu ñu jiitu ñépp moom mu ne kii maqbul la yuqaalu innahu muxadram mu ne moom nag ku ñu koo xam ne ku ñuy nanguwaay waxam la am na nag nee nañu moom mu muxadram la mooy koo xam ne fekk na jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam jotu koo gis waaye mu ne wa wahima man zakarahu fi saxaaba mu ne nag def def le na képp koo xam ne boole ne kii ne saxaaba la non non nekkuloon saxaaba kon gis nga al imaamu al xaafis kon daa bëgg wax ne al imaamu abu eh, abu umar ibnu abdil al andalusi eh, moom eh, li muy def li wax noonu lool njuumte la kon rahimahullah moom xaalid ibnu umayr al adawiyu rahimahullahu taala kon mu ne qaala mu ne xatabanaa daal dinañuy xutbaal utbatu ibnu mu nekk ki ñu xutbaal mooy Utba di doomi Ghazwan di Utba ibn Ghazwan ibn Jabir ibn Wahayb ah Abu Abdillah ñii Abu Ghazwan al-Mazini fekk woon na Badar eh, radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah moom nag gàddaayoon na moom mii ñi gàddaay fekk na Badar moom li nga xamante ne nii eh, eh, mooy Seydina Utba bi moo tax al-Imam ad-Dhahabi bi nga xam ne ci lay def tarjama fi siyaru a'lam an-nubala mu ne as-sayyid al-amir al-mujahid aslama sabi'a sab'atin fi al-islam wa hajara ila al-habasha thumma shahida badran wal mashahid Allah mu ne moom mii de as-sayyid mooy sang bi al-amiru njiit bu mag ba al-mujahidu jihaadkat bu mag ba aslama tuub na sabi'a sab'a waaw moom dafa bokk ci ñi nga xam ne moom dane mooy septième ku dugg ci l'islam loolu teqantal yu mel noonu am na lees ci joxoñoon tuuti bi ñuy gis xadiisu abu najih kan aywa nga ne ma kat fay léegi kat abu najih nga ne ma irbad ibn sariya ma ne la ëskëy moom moom moom abu najih la waaye du abu najih boobu boo fàtte am na keneen ah am na keneen koo xam dañ ko gisee laa la doon wax nga naan ma naan la bu ko jaawalee kële parce que Irbad al Irbad ibn Sariya Abu Najih la mais kii mooy kan te gisoon xadiisam bu gudd bi rek ah danga ko fàtte Amr ibn Abasa voilà Amr ibn Abasa <laughs> waaw moom dafa woon moom gisoon na mooy ñeenteel ci l'islam parce que ba mu laajee yonent way saa saam fekk mu ngi nekk Abu Bakar ak Omar mu ne ko la mu ne ma abdun waxul te nee na boobu ab jàpp ak koo xam ne ku gor la te boobu mu ngi àndoon Seyna Abu Bakar ak Omar mu ne kon comme que yonent way saa saam mooy premier Seyna Abu Bakar ak Seyna Bilal kon man maay ñeenteel voilà kii nag daa bokk ci yooyu pourtant si ñoom Seyna Ali ñoom Seyna euh, euh, Ibn Haritha ñooñu ñëpp tuuboon nañu ñoom Sayyidatu Xadiija mais xamu leen woon moom mi mu gis rek la wax ñii tamit c'est pareil euh, euh, muy Utba ibn Ghazwana radiyallahu anhu moo tax mu ne moom sabi'a sab'ab euh, moom moom moom daan mooy ñette juróom be ñaareelu ku dugg ci l'islam bo mu ne gàddaay na imaamul Hafiz az-Zahabi gàddaay na gàddaay bu njëkk ba dem Abyssinie Éthiopie te fekke na Badar waaye fekke na li nga xamante ne nii mooy almashahid fépp fu yonent bari saa taxaw xare fa moom mi fekk na ko ndaw jaloore radiyallahu taala anhu wa arda bokkoon na nag ci fettkat yi nga xam ne ñu ñu xamoon la doon leen tudd mu nekkoon xalif la woon eh, allié la woon ci waa banu Nawfal ibn Abdi Manaaf noonu la nekk woon Quraysh sinon cosaanoowul woon Quraysh voilà euh, euh, euh, moom mi Seydina Omar bi mu newee kii li nga xamante ne mooy xalifa euh, defoon na mu jiite euh, armée yi nga xam ne ñoo doon ubbi dëkk yi fële ca ubbul la te dëkku Faris yi foofale moom moo jiite woon armée yoo yële euh, te fekke na te participer na ci ubbi gi nga xam ne moom la ubbi dëkk bu rëy boobale di ubbul la fële ca Faris nekk koo xam ne nag ci taxawaay ku amoon ku amoon taxawaay la rafet lool waaw nekkoon fa nga xam ne mooy Basra Euh, euh, daal di defal leen nag xutba bu ama solo bii nga xamante ne moom la ñuy gis nii kon nag ku teel a dugg ci l'islam la waaw ku teel a dugg gis nga bay yonent bay saasaam di digle ñu gàddaay dem Éthiopie ca juróomeelu at ba ginnaaw ba ñu ko yónnee moom mu nga woon Makka bokk ñu doon sonal euh, mu daal di dem kon gis nga kooku mooy Seydina Utba ibn Ghazwan al-Mazini radiyallahu ta'ala anhu nekk mbokk bani Mazin ibn Sa'sa'a ñii ne as-Sulami la ñii ne non non Abu Mazin bële Ibn Sa'sa'a la du ma du Mazin yi bi nga xam ne ci Sulami yi en tout cas radiyallahu ta'ala anhu kon moom moo leen xutbal fekk kon moo nekkoon eh, wa kaana mu ne te nekkoon na amiran ala al-basarati nekkoon na ki nga xam ne amir la woon mooy jiit la woon ci kaw basara mooy moo jiit woon basara fa hamida allaha mu sant yàlla wa asna alayhi daal di koy bakk mooy mu def ni yonent bi alayhi salaam doon def yonent bi alayhi salaam noonu la doon ubbee xutbaam voilà y'a pas ay xutba politicien yooyu camarade camarade non c'est quoi ça <laughs> dajem diine nga naan camarade bonjour euh, bonjour à tous bonjour comment waay non non non non non non yow looy wax ni arrêtez bonjour là di waxal lii <laughs> waaw da ngay xutba yappa bonjour euh, bon soyez les bienvenus nangam ak nangam bon toppoo sunna la wax xanaa toppoo sunna boo toppul sunna <laughs> waxal lu la neex waaye bu dee sunna ngay topp moom defal lii waaw yonent bay sarsab ay xutbaam da doon sant yàlla waaw daal di koy bakk daal di koy kañ waaw ci noo ko defe nag waaw kanta inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu loolu moom lañ naan xutbatul xa xutbatul xaaja waaw yeneen way saa saa bari woon la lu mu ko doon def waaye nekkul woon ne tout le temps lool kese la doon def ah. non ba ñenn ñi jàpp ne fii mu ne kuy waxtaan sax te commencé woo loolu sax day daa mel ni sawaay mii defe naa nekk sunnit ab sunni bu jaar yoon alors que loolu loolu loolu mooy ku xam loolu bu doon lool la ñoom imaamu muslim imaamu muslim gis nga téereem bi nu mu ko commencé moo def muqaddimaam boppam gis nga mu commencé fenn jëlal salaf yi ñoom ñépp tuddal ma ci kenn rek koo xam ne ba muy commencé téereem bu mu bind da koo commencé inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh waaw loolu commencé wu ko parce que ñoom xamoon nañ ne loolu yonent may saasaam ci ay circonstances la ko doon wax mais sinon li nga xam ne moom la doon def mooy day sant yàlla moo tax ku nekk danaan fa hamidallaha mu sant yàlla was na alayhi bàkk ko noo ko defee nag baax na waaw alhamdulillah wasalaatu wasalaam walhamdulillah almaliku dayyaan ay wax yu mel noonu al-aziizul ghaffaar wax yooyu ba pare wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'd ba pare boo koy daaneel nga jaaxal amma ba'd moo tax Seydina ut du waxoon naa la nag du summa amma ba'd du wa baad wa nangam ak nangam lii mooy na laay wax sinon kenn neewu la yooyu ku ko wax def nga lu baaxul non dama ne bu dee ne roy yonent bi alay saa saam ngay roy moo tax imaamul Buxaari rahimahullah defal ko buntu waxu nit ki di wax naan amma baadu voilà koy amma baadu la yonent bi alay doon wax ba nit ñi tudde loolu ne mooy faslul xitaab mooy li nga xamante ne mooy def diggante yow li nga li nga mbëmbëstale ak li nga bëgg a wax loolu mooy dox seen diggante nga ne amma ba'du amma ba'd voilà kon sayyidna Utba euh, Utba ibn Ghazwan mu ne wa kon daa nekkoon l'émir de Basra fa hamida wa asna alayhi voilà loolu euh, waxoon naa la lii nag dañuy waxaale affaire yi di dem quoi parce que daa xaw gudd quoi waaw waxoon naa la ne jiit day daa wara xam dara ci diine quoi surtout jiit boo xam ne affaire u a tax ñu teg la fi waaw nekk rek par des postes honorifiques yoo xamante ne waa ji daanaka tenir benn benn benn discours introductif bu jaar yoon sax manu ko ça c'est ça c'est grave en plus il faut mu nit ki daa war a xam dara ci diine rawatina bu dee njiit nga waxoon naa la mu bañ koo bañ a def comme politiciens yi nga xam ne bu campagne bi jege am benn oustaz bu leen mokkaloo ay affaire bindal ñu bindal leen ko ci français ñu ñëw di damm yax loolu moom manque de respect dëgg la ci diine ji waaye it fontoo alquranu yàlla ji tamit manque de respect nit ñi ngay déglu voilà ngir lan am ay voix ñu naan diw moom mu sa waay ndekay sa waay déggal ka kii muy wax ay yi muy wax sa waay dafa jàng ndekay waay yow yooyu yi fi caafaan yooyu mooy lan déedéet waaw waaw waaw te rawatina jiit te am dara loo xam ci ci alquran bu dul lu bari sax waaw xam nga ne moo Seydina Jaafar ibn abi talib radiyallahu keroog bi mu àndee ñoom Seydina Utba mii ibn Ghazwan dem Éthiopie ba waa Makka yónni woon comme niñ ko fi tudde woon ñoom Seydina Amr ibn As saa yooyu gëmagul ngir ñu dem indiwaat leen ci négus bi keroog bu doon ne kenn Seydina Jaafar mokkalu doon dara ci début ayatu Maryam yooyu doonul woon alayhi doonul woon mën a wax ko ñu joon Najaashi bi mu ko nee waxal ma leen ci ci ci bi bi Amr ibn As bëgg leen jaxase naan wax lu nee na du kii du du du wax ay mbir eh, mu ne ko ñun du duñu la naa Jaafar Najaasi yi ne ko yéen lan ngeen wax lan la seen yonent wax ñu ne ñun du duñ la wax loolu li alquran wax waaw après mu ñëw commencé wazkur fil kitaabi Maryam waaw isim tabatat ba mu jeex yow kooku bu doon mokkalul woon loolu nan lay defee nan lay mën a tenir a discours leeral loolu ba Najaasi yi jaare fa tuub moo tax jullit da am loo xamante ni ci alquran da nga koo war a xam waaw ngir sa borom nga cee junni saa su heure bu ko neexee mën na jaar ci gindin koo xamante ne yow fekkoon yow sa sa bopp bi dara new jàppoo dara xamoo dara wallah allahul mustaan kon nag fa hamidallah mu sant yàlla wa asna alayhi daal di koy bàkk summa qaala ginnaaw gi mu ne amma ba'du voilà mu la <laughs> ah, <laughs> lii mooy sunna de waane <laughs> sunna laa wax dir di di romb xool leen te leen mu ne nag ginnaaw bi mu defee loon mu ne leen nag fa inna dunya waaw njiit day waar ña ko ña nga xam ne ñoom la jiite di leen delloo ci àddina pourtant njiit la woon de ci di leen delloo ci àllaaxira di leen xamal ne seen àddina gii nii lu moo ci man da nekk du ah day jeex te nag kër xam ne mooy daarul mu ngi ci seen kanam kon nag na ngeen ko waajal mu ne leen fa inna dunya qad adanat bi <laughs> mu ne nag fa inna dunya yëg leen ne àddina bii de doya di ta jege ji te gaaw a jeex qad aadanat bi surm waaw qad aadanat bi surm wa wallat hiza wa wallat hazza wa wallat hazza al imam an-Nawawi rahimahullah huwa bi madd al hamza a ngay wax da ngay xëcc hamza bi a bu la aadanat non a mu ne ay alamat mooy yëglu na gis nga àddina bi yëglu na mooy ak jeexam yëglu na tàngatoowam jot na yëglu na nu ko ba pare waaw loolu la lay wax nii mu ne wa wallat ah, qad aadanat bi surm walla bi surm taxawal bi surm nar nga ko tëb ah mooy yëgle na wa qawlu bi surmun mun a bi dammi saad mooy suu ngay wax bul wax si bul wax sa ay bin qitaa'iha wa fanaa'iha mooy yëgle na ak dogam ak jeexam wa fanaa'iha te ne jeex na àddina mu ngi mel ni dañuy tàgg tous les jours waaw waaw mooy la al imaamul Hasanul doon wax xam nga xam nga xadiis bi eh, riwaay di ci eh, après bu ñuy def taxrij bi <laughs> bu ñuy def taxrij bi di leen gis ne en fait xadiis bi nii imaamul at-Tirmidhi wax nañ la sànk ne soloo na ko moom bi mu ko soloo Seydina al-Hasanul yi moo ne qaala qaala Utba ibn am ñu ne bo xadiis boobu jox ko loolu la ah, parce que Seydina al-Hasanul Basri yi jëlawul ci moom directement mais pour wax la nag mooy Seydina al imaam al Hasan ibn Abi al Hasan Yasaar al Basri Abu Sa'id al Ansari al Basri Basra la euh, muy imaam al bu mag bi moom comme li mu doon wax rek mooy lii Seydina Utba wax radiyallahu anhu ne fa inna ad-dunya qad bi surm mooy yëgle na ak dogam ak jeexam boobu bi fanaa'iha kenn jeex na àddina tàggatoo na ku nekk waaw. ku comprendre loolu nag li la àddina di wax da fa ne day ñëw ubbi sa nopp bi ne la hee maa ngay dem noo mooy ay signe la lay wan yu wan ne fii di la wan saa ne mu lay wan ne àddina bi yàggul de ñaata nit nga déggoon ñu yaakaaroon moom àddina bi waaw wa zanna ahluha annahum qadiruna alayha ataha amruna yaa ngi fàttale ko lool ba nit ñi jàpp ne ay waay tóor tóoru àddina yi ay waay te war nañ cee mën a teg seen loxo seen borom dikk dogalam kon nag àddina ay waay yëgle na ci jeexam akuk dogam Seydina al-Hasanul Basri da doon wax ne yow doomu aadama bi da xam ne bés bu xew ak bés bu ñëw xam nga lisaanu xaalu bés bi mooy bés bi lan day wax ak yow yow doomu aadama xaw ma comprendre bu ko wala comprendre ko waaw ne la ana yawmun jadid gis nga buy wax ak yow lii la lay wax léegi nag est-ce que comprendre nga ko yow yaay seet bés bi xam nga ñun ñu nii dimanche la ilaha illallah oh, wallahi ñu ngi dimanche <laughs> de loolee la saa borom billahi daal di dogal <laughs> waaw mooy dimanche bi nga xamante ne nii quatorze janvier deux mille vingt quatre waaw nga xam ne daal beenu rajab le deux du mois de rajab mille quatre cent quarante cinq la ñu nekk la wax mi waaw gis nga <laughs> hein de passage xam nga daaw ci mois rajab bi lañ commencé woon kii bi Riyad bi mais nag ak seguñ jour ba parce que le vingt six ah le vingt six jàpp le vingt sept muy lañ naan kasu rajabin <laughs> ah te lañ ko tàmbale woon ah loolu ak seguñu ci dese nañu quelque fan ngir ñu am suñu anniversaire li nga xamante ne mooy euh, Riyad bi voilà <laughs> fay bu boobaa nga def bilan waaw yow yow am at fii rek lañ yem yow cinq cent yu daal <laughs> ma ne baal bañ àgg foofu rek yow cinq cent bi sax dañ ci àggagul waaw cinq cent kay àggaguñu ñun ñu ngi quatre cent quatre-vingt-dix-huit waaw <laughs> mais nag balaa booba insha allah dinañ ah borom bi mën naa dogal ñu dépasser cinq cent léegi kon mu ne si al imaam al Hasan al Basri mu ne yëgal ne gis nga bés bu nekk xam nga lan la lay wax eh? ana yawmun jadid gis nga man bés bu bees la waaw man mii man dimanche bii di jeex bés bu bees laa ca suba ga la ñu ko wax ñun ñëpp suba lundi lundi wax ñu lool mardi wax ñu lool bés bu nekk wax ñu lool alhamdulilah ana yawmun jadid waaw ne ko nag wa ala amalika mashhud te nag dama fee ñëw man bés bi ngir di seere ci sa jëf yi fiy def ci kaw suuf tey tey bésub tey lépp loo def dinaa ko enregistrer waaw kon nag faxtani minni kon nag ah jaam ah yaa abdallah ah yaa amatallah yow jaamu yàlla bu góor bi wala yow jaamu yàlla bu jigéen bi profitool ci man bul bàyyi sama seconde yi sama waxtu yi sama heure yi di romb ba sama vingt quatre heures yi jeex tar fekkali wooma ci jaamu yàlla waaw waaw <laughs> waaw wa amiril awqaata bin nawaafili ba'dal faraa'idi bila taghafuli voilà waaw la waroon masaalik waxoon wa amiril awqaata bin nawaafili mu ne wa amiri del feccali di dundal laa wax del dundal al sa waxtu yi bin nawaafili ci ay naafila yu lay jegeel sa borom baana ginnaaw al faraa'id ginnaaw bi nga defee farata yi bilaa tarafuli te nekk ak li nga xamante ne bu bu ci ànd ak ak ak de nekk ci yu yu yëgadi rek waaw waaw nekk ci yëgadi ak ak saggante bu ko def de fectalil dundalal sa bési ci loolu waaw kon nag al imaamu al hasan al basri radiyallahu anhu mu ne kon bés bi loolu la lay wax de yabna adam ana yawmun jadid wa ala amalika mashhudun fagtanim minni ay wa profitool kon ci man ndeem damaa ñëw ngir seede ci sa bési sa heure yeeg sa waxtu yeeg sa jëf yi ngay jëf sa waxtu sa jëf yi ngay jëf laa ñëw di seede kon nag profitool ci man fa inni la arji'u illa yawm al-qiyamah ndax man gis nga tey bu ma jeexee i daa la yëgal benn bés yow jàng gis nga man dimanche bii ah le deux Rajab mille quatre cent quarante-cinq wallahi bu ma jeexee dootoo ma gis yawmal qiyaam nga may te bu ma ñëwee yawmal qiyaam xam nga pour lan la bés bi la borom bi di laaj sa waxtu yi ci lan nga ko passé woon ci laay ñëw compte rendu dinaa wax keroog la nga fi nekk woon kon nag ah oh <laughs> yaakaar naa yooyu buñ ko doon xalaat dinañ bàyyi suñu caaxaan yi ñu nekk quoi ak suñu yëg di yéeg am nañ jot ak topp ci attractivité yi nga xam ne ñoo am ci monde bi caaxaan yi ah distraction yi wallahi kon dinañ ko bàyyi. te nekk ci loo xam ne moo ñuy jariñ buñ la dugalee bàmmeel waaw ndax lépp loo fi nekk loo xam ne buñ la suulee du la fa jariñ yow ku tus nga waaw <laughs> noo ku tus nga <laughs> yoo xamante ne kenn du la ko laaj sa boroom du la ko laaj du du àllaaxira du sa bàmmeel ah wala sax bu la koy laaj <laughs> laaju tawbiix lay doon ah yow yaa def lii yow yaa mën a def li ñaaw wi yow yaa mën a sàggane sa temps jeex tàkk te jaamu ma wal iyaazu billah kon nag al Seydina Utba ibn Ghazwan radiyallahu anhu mu ne kon nag ah inna dun fa inna dunya qad adanat bi surm kon nag addina bi yëgle na kii da mu ngi jeex de wa wallat hadda léegi wa wallat hadda mooy lan al imam an-Nawawi rahimahullah mu ne te suuf waaw mu ne wa wallat hadda huwa bi ha'in muhmala xaala boo xam ne amul tomb wax xa no xa maftuha boo xam ne xaala xa maska kaw bul wax xi bul waxu summa zaal ginnaaw bi hazza daal bu am tomb mu'jama boo xam ne daa am tomb mushaddada ba pare am shadda hazza summa alifun mamduud summa alifin mamduuda alif boo xam ne day xëcc ay sari'a mu ne loolu day wat mooy lu gaaw waaw mooy kon boo jëlaatee fa inna ad-dunya qad aadanat bi surmin wa wallat hadza mooy ne gis ngeen àddina yëgle na mu ngi jeex waaw wa wallat te wane gannaaw hadza ci lu gaaw mu ngay dem jeex na jeex na jeex na wallahi wallahi gis nga 17 ñu ngi 22 heures la 30 gis nga 17 heures bii weesu ma ne la ah bii weesu ma ne la bàyyil ma loolu laa wax waaye vint deux heures vingt neuf trente jot yow li la raw vingt neuf mënoo ko dabuwaat jeex na <laughs> lan xalaat li ci suba ak démb waaw la allah kon nag mu ne kon gaaw na waaw qad aadanat bi surmin wa wallat hadda wala nag ginnaaw ci lu gaaw mu ngay wëy mu ngay wëy jeex na allahu akbar allah léegi nag mu ne walam yabqa minha illa subaabatun ka subaabati al-inaa yatasaabuha saahibuha mu ne nag te gis nga àddina ngoog di dem te gis nga dara desul nag walam yabqa minha desul ci àddina illa subaaba subaaba al-imaam an-Nawawi rahimahullah mu ne wa subaabatu bi dammi saad waaw saad boobee suugay wax bul wax sa bul wax si al-muhmala bi nga xam ne amul tomb su mu ne way yal baqiyatul yasira mooy li nga xam ne desit la lu tuuti waaw bu des ci kaas mu ne wa qawluhu yatasaabuha huwa bi tashdidil ba yatasaabuha baaba yatasaabu day am shadda qabla al ha'i avant ha bay jeexee di xëcc ay yajma'uha mooy da koy dajale kon lan la bëgg a bu fii buñ ñëwaatee mu ne kon walam yabqa kon àddina yëgle ne mu ngay jeex dem na wane na gannaaw ci lu gaaw te desul ci àddina yow ay traasam moo moo la moo des sa ginnaaw moom la la bàyyee illaa subaaba lu dul ay am ndesit ka subaabatil inaa i comme ndox moo xamante ne ni kaas boo xam ne nit dafa ñëw ku maroon naan i fekk kopp bu fees dal mu naan ci ba mu des tuuti gis nga setti toq toq yooyu di des ca ginnaaw ca suuf ca ca biir kaas ba lu ndaw loolee mu ne ka subaabatil ina lu toll noonee nga xam ne yatasaabuha saahibuha boroom da koy kam nar day ñëw ca gannaaw ba waaja naanee ba pare ah <laughs> di ko jéem a dajale waaw di jéem a dajale ndox moomee nga xam ne lu tuuti la bu koy recueillir fekk la lay mais daanaka daf desum dara tax waaji ba mu maree ñëw na tulli kaas bi la ca def ay ay siitit la waaw <laughs> waaw mu ne nag lu toll noonu moo ci des mooy dalaa bëgg a xam ne àddina daraa ci desul gis nga li jot a jàll dafa ëpp lu ci des moo taxoon yonent saa saam doon naan oh, bu'istu ana was-sa'a ka hatayn naan dañ maa yónni man ak saa comme ñaar yi mu jël li nga xam ne mooy bi muy sàbbaale ak baaraamu digg bi gis nga mu ne diggante seen kat ni mu kiiwee ñaar yooyu àddina loolu moo ci des tellement dafa tuuti mais dafa tuuti loolu mooy la mooy suñu dund yu gàtt yi xoola yonent bay saa saam ba mu fi jógee mille quatre cent quarante cinq ba mu gàddaay ak léegi mais léegi is ce loolu bari na nga foog yow suñu boroom nee na wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanati mimma ta'uddun kon looloo ci des muy gis ni kon daa bari yow borom bi nee na wa inna yawman am na bés 'inda rabbika fa sa borom day tolloog milan moo tax keroog mu ne yonent bay saa saam ne àtteeg ñi nga xam ne borom alal yi.